julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu di leen baalu di ñaan suñu borom subhaanahu wa ta'ala li mu déggee ci weeru tedd wi rawatina fukki fan yi nga xamante ne moo nekk ci digg bi te ñu koy jeexal tey ji incha allah te muy ak njëggal njëggal boobu yàlla ñu ko yàlla defal li mu digge ci fukki fan yu mujj yi tamit te muy ak goreel ci sawara yàlla ñu ko yàlla defal lépp loo xam ne def nañ ko ci weer wi te jublu ci aw yiw yàlla ñu ko suñu borom nungul te dencal ñu ko fu yàq yeggut luñ ci def ci safaan tamit yàlla nañu ko yàlla jéggal te sotti ñu ko aw yiw kon ni ngeen ko xamee dellusiwaat nañ tey jii incha allah fas yéene àndaat ak yéen dalal suñu gan gi nga xam ne mu ngi bokk ci ñi ñu tànn ci biir weeru koor yi ñu fas yéene ànd ak ñun ci waxtaan yi nga xam ne muassasatul Wafa'i bi huquqil iman moo koy ànd ak yéen fii ci Darou Moukhty ci ndigalul ki nga xam ne moo fi toog jotaayu borom Darou Moukhty muy Serigne Cheikh Khady ñu fas yéenee dalal suñu gan gi muy Serigne Abdoul Ahad Sané te ñu ko waro te ñu waroon koo dalal ci ay bis bu ñaareel gi waaye yàlla dogaloon moomoon ngant ba tax mënu woon a ñëw waaye nag tey jii incha allah yàlla baaxe ko. mu fas ne ñu ànd ak ñun lépp rek di wane yittewoo goo xamante ne ñoom yittewoo nañ ko tasaare woote Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam yittewoo goo xamante ne yittewoo nañ ko tasaare njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wasalaam yittewoo goo xam ne nañ ko yittewoo nañ ko jariñ jullit ñi jariñu ak jariñ jullit ñi loolu nag mu nekk loo xamante ne kenn ku nekk koo xamante ne ab jullit nga war nga jël si képp lay kàttan kon ñoom ci yoon woowu rek lañu nekk ci lañuy xëy ci lañuy gont loolu nag euh, mbir la moo xam ne euh, ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu nungu ko te làq ko fu yàq yëgut waaw ñu koy masawu coono tamit ci xataay gi ak soriwaay gi waaye ni ma ko waxee ci njàlbeen rek xam xam gu ñu xam ne lii dafa bokk ci seenu liggéey moo tax ñu ñëw ngir bokk ak ñun jataay yii ni kon loolu ñu ngi ko ciy gërëm di ko di ñaan yàlla subhaanahu wa mu guddal fanam te yokk xam-xamam te kàttanal ko bu liggéey bi nga xamante ne moom lay liggéey mu àggale ko fu kawe njottam kon suñu gan gi muy sëñ Abdou Ahad Sané fi ñu baaxoo jaarale doomi soxna yi rek foofu lañu ko jaarale muy bu tolloo ci war a jàng alquran ñu jàngal ko alquran woo tolloo tamit ci far jàng xam-xam ñu jàngal ko xam-xam kon mi moom mi ngi gane àdduna ci tëngéej foofu ci tëngéej tamit foofu la jànge alxuraanu karim foofu tamit la tàmbulee njàngum xam-xamam ginnaaw bi nag la fa jóge dem Murtani ci mahadul ulum al islamiyya muy institut boobu nga xamante ne Arabie saoudite ñoo ko def foofu ci eh, Murtani foofee fa la dugg jàng na fa aslaf moom tamit ginnaaw ba la fa jógee jëm dem Arabie saoudite ci madinatul munawwara ci université boobu nga xam ne moo fa nekk muy université islamique muy jaami al jaamiatul islamiyya boobu nekk madina foofee tamit jàng na fa ba am fa licence ci kulliyatul xadiis ginnaaw bi la ñibbisi fii ci Sénégal tàmbali jàngale ci université bi nga xamante ne moo nekk Ndakaaru te oustaz Mouhamed Ahmed loo jiite ko muy al kulliyatul ifriqiya foofee la tàmbalee am njàngaleem waaye te jàngale ab diir ginnaaw bi mu tàmbali ay yëngutu yeneen euh, jiite mbootaay gu ñuy wax jamaiyatu nahda li saxaafati wa tanmiya am na geneen mbootaay tamit gu ñuy wax ah, lujnatul bahs li tawiyatul islamiyya moom tamit mbootaay googu mooy nga xam ne moo ko jiite di jëmm joo xamante ne tamit yaakaar naa ne ku yàgg a suivre yi wala débat yi nga xamante ne moom la ñuy faral def ci rajo yi ak télévision yi moom bari na lu muy participer ci débat yooyu noonu lépp rek ngir tasaare l'islam lépp rek ngir laabiire jullit ñi jamono ji ñu wax ak yéen mu nekk ci préparer doctorat am fële ci Liban ci lum naan di ko préparer ci al atwaar al fiqhiya lil mazhab al maliki wa manaahijuha wa mu'allafatuha maanaam ci mazhabu imam Malik étapes yi nga xamante ne ci la mazhab bi jaar ak balluwaay yi nga xamante ne ci la mazhab génne ak yi nga xamante ne taalif nañ ko ci biir mazhabu Malik ci loolu lay préparer doctorat am fi ne nii fi ñu wax yéen nii kon su may tënk ci gàttal rek kooku mooy ki nga xam ne moom lañu ñu dalal fii jotaay bi tey mu fas yéenee seq ak ñun waxtaan wu am solo jëmee ko ci ñàkk a nosu ñàkk a nosu woote jëm ci diine ci Sénégal loolu nag yaakaar naa ne kenn ku nekk war ko bàyyi xel ndax ginnaaw dañoo toll ci jamono joo xamante ne ñiy wax dañoo bari kenn ku nekk tamit yaa ngi wax jëme ci bërëb war nañoo xàmmee ñi nga xamante ne ñoo jaar ci yoon wi ak ñi nga xamante ne ñoo jaar ci ñal wi yaakaar naa loolu nag euh, suñ ko dégloo bàyyi ko xel yaakaar naa ne incha allah danañ ci am gis-gis bu leer danañu xamal ci njàlbeen lan mooy woote jëm ci lislaam waaw ñaareel ba tamit danañu xamal ci ban cëslaay la woote jëm ci lislaam am waaw ñu xamal tamit ci yan yoon yan yoon la jaar ñetteel bi wala ñeenteelu poñ bi danañu xamal euh, ñàkk bi nga xamante ne euh, woote jëm ci lislaam ñàkk na koo ñor Sénégal ana lan moo ko waral incha allah kon loolu ci gàttal mooy eh, ni nga xamante ne noonu la waxtaan yi fas yéene dem incha allah ñu fàttali mbooloo mi rek ne suba incha allah danañu dal ci jataay bi sëriñ ma Samba Bousso mu fas yéene waxtaan ak ñun sayxul xadim fi zilalil qur'ani wa sunna mooy sëriñ Touba ak alquran ak sunna kon suba mooy jeexitalu ñetteelu ay bis gi ci koor gi mu des kon ay bis mujj gi xam naa ne kon dama leen liiral programme ay bis bu mujj rek muy li tàmbalee talaata ba euh, gaaw incha allah bu talaata incha allah ñu ngi fas yéene dara jotaay bi Serigne Ndiogu Ndiogu Tall Serigne Ndiouga Serigne Ndiogu waaw Serigne Ndiogu Tall moom lañu fas yéene dalal mu mu fas yéene waxtaan ak ñun. waaw huyaatun tabi'un mooy ay xàmmekaay ak yu baax yoo xam ne dafa sànku maanaam lu baax loo xamante ne dañ ko daan xami nit ak euh, maanaam loo xamante ne lu baax la loo xamante ne ci lañ daan xamee ay nit ay valeurs yoo xamante ne nit ñi amoon nañ ko te léegi valeurs yooyu sànku moom lool la ñu fas yéene waxtaan insha allah euh, buñ demee ci àllarba ji sëriñ Omar Kane Balla Aïssa moom la ñu fas yéene dalal mu fas yéene waxtaane xikam muridiya maanaam mooy waxi waxi góor yàlla yi nga xamante ñu àndoon Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul maanaam waxi mag ñi wax yi nga xamante ne wax yu mën a jëriñoo ña ci loolu loolu fas yéene waxtaan ñu suñu ci alxames yi docteur Xaadim Sylla la ñuy fas yéene dalal mu fas yéene waxtaan ak ñun ci alxidma bu ñu demee ci ajuma ji la oustaz Abdul Ahad Ñang la dalal mu fas yéene waxtaan ak ñun fal yadhaku nañu reeta jooy buñ demee ci gaaw bi te mooy bis bi nga xamante ne incha allah ci leen fas yéene tëj jotaay yi foofu moom ab table ronde lay doon incha allah xam naa ne ñu baree bari ci ñi nga xamante ne xaj ne mosoon nañ fay jaar ñu mosu jaar danañ fas yéene seq ak ñun jotaay bi danañ ci bokk Serigne Mohamed seriñ am Serigne Amsatu Jaxate ak ñu neen ak ñi neen incha allah ñoom lañ fas yéene seqal jotaay bi ci bis mu mujj bi kon noonu moom la programme ay bis bu mujj gi incha allah fas yéenee doxe kon li ñuy def moom mooy dañuy jox kàddu gi rek sëriñ bi yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wassalaamu aleykum wa rahmatullah alhamdulillahi rabbil alamin ilahil awwalin wal axirin wassalatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa asxaabihi at-tayyibiina at-taahiriin mbokki jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw ba ñu santee yàlla julli ci yonent bi nuyu leen nuyoob lislaam bu sell ñu ngi am mbégte dajeek yéen ci jataay bu mel nii muy jataayub lislaam di jataayub diine amati geneen mbégte gu rëy lool goo xam ni la ko waral mooy bërëb bi nga xam ni fala jataay bi sosoo muy fii ci jumaa yi Eh, a cheikh Ibrahima Faati Mbàkke maam Cerno radiyallahu ardaah mu doon jëwriñ ci lislaam jëwriñ joo xam ni ñépp xam nañu dayoom xam nañu martabaam xam nañu it taxawaayam ci diine jumaam di dëkkam dana doon mbégte mu rëy lool ci man pour la premier fois ma ñëw ci dëkk bii di def fii waxtaan woo xam ne dafay aju ci lislaam donte daan naa fi ñëw ñëw naa fi ay yooni yooni yoon kon loolu mbégte la gu rëy lool ci man di sant it ñi nga xam ni ñoo waral jataay bii dale ko ci alxalifa al cheikh eh, Xadi Mbàkke di xalifa bu maam Cerno di sàkku ci moom ñaan zahiran wa batinan ak mbooleem ñoo xam ni ñooy waa dëkk bi eh, di leen sant di leen gërëm gërëm loo xam ni amul ab ndax ku la woo ne la ñëwal ñu bokk liggéeyal yàlla kooku amel nga ko cant wa man axsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila saalihan wa qaala innani min almuslimin kon woote gi am nañ ci mbégte waaye thème bi aussi am nañu ci mbégte ndax tem la boo xam ni jamono yépp ko soxla waaye Sénégal da ko soxla muy fawdawiyatu daawa fi Sénégal wala mazahirul fawda fi daawati fi Sénégal eh, ndax jullit bu ne umpalewul ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko yàlla di yónni mission mooy mu génne nit ñi ci réer yóbbu leen ci xam génne leen ci lëndam yóbbu leen ci leer génne leen ci kéefër yóbbu leen ci ngëm jamono ya muy ñëw ci àdduna yi fekkoon na àdduna bi yépp di nuur cig lëndëm kenn nekkul woon di dund dundin gi nga xam ni moom la yàlla namoon ci jaamam yi ñu dunde na yahuud yi ak nasaara ñoo fi nekkoon soppi seeni diine ak coppi goo xam ni lañu ca far falsifié ko ci yàq ko ci moo ëpp la ca des te yàlla joxoon leen ko loolu taxoon na sax ca Makka ga nga xam ni fa la yonent bi jóge fa la juddoo am ñu fa nekkoon ne dañu bëgg diiney dëgg ndax xam nañu ni waa Makka nekkuñu ci dëgg ñu jóg di wër diine jooju muy umayatu bnu abi salt ak waraqatu bnu nawfal ak zaydu bnu amri bnu nufayl waraqatu dem dugg ci diiney nasraan yi nekk ci umayatu bnu abi salt dajeeg ay jinneeki seytaane ñu nax ko ba gëmloo ko ni yonent mu jub jamono moom la war a doon ba tax ba yàlla yónnee yonent bi mu weddi ko ndax soxore ko ko Zayd ibn Amr ibn Nufayl dem ci yahuut yi gisut lu ko doy dem ci nasaara yi gisu fa lu ko doy dellu dem ci perse yi gisu fa lu ko doy delsiwaat màkka ga mu jóge woon bu xëyee suba dem ca kaaba gi ne yàlla xam naa ni day nit ñi lañu nekk du dëgg xam naa ni day diine jëfi Ibrahima waccoon soppi nañu ko bëgg naa laa jaamu nag waaye xaw ma nan laa lay jaamu bu ma xamoon na nga bëggee ñu jaamoo la ni danaa la ko jaamu bu xëyee bis bu ne xëy suba loola lay dem waxi ka kaaba ga dellu këram bu jant bi soowee mu dem wax loolu dellu këram noonu la def ba ni mu génne àdduna Zayd ibn Amr ibn Nufayl moo ko Umar ibn al-Khattab moo baay moo tax ñu laaj ko yonent bi yonent bi ne yawmal qiyaamati yub'athu wahdahu ummatan waahida bu bis penca yàlla dana ko dekkal moom rek yawma yud'a kullu unaasin bi imaamihim moom rek mooy dem wuyu ji yàlla moom Zayd ibn Amr ibn Nufayl bokk ci ñuy dugg aljanna yonent bi seedeel na ko loolu li ñu bëgg wax foofu mooy ni yonent bi ba ko yàlla di yónni fekk na nit ñépp réere yàlla xamuñu li yàlla bëgg xamuñu li yàlla bañ yonent bi ñëw nag yàlla jox ko diine joo xam ni diine ju matale la ngir mu gindi nit ñi ngir mu xamal nit ñi ngir mu tette nit ñi yóbbu leen ci yoonu ngëm diine jooju nag mu ko jox mu tudde ko al islaam inna diina inda allahi al islaam te dañuy wax toujours ne l'islaam ci suñuy làkk yi ci réew mi duñu koy faral di tekki olof du koy tekki dañu naan rek l'islaam yeneen xeet yi tukulóor soose séeréer kenn du ko ci tekki dañu naan rekk l'islaam te tekki woon baat bi am na njariñ lu rëy ndax dana am lu muy wan nit ki ne ndekete diine ji ma nekk lii la kon danay baax ñuy firi baat bi di ko tudd cenn mu tudd ci suñuy làkk moo tax ñuy wax ne lislaam la muy tekki mooy jébbal sa bopp yàlla yow mi nga xam ni yaa ne muslim nga yow yaay ki jébbal sa bopp yàlla diine it duñu koy faral di tekki diine ji yonent bi indi di lislaam turu diine it duñu koy faral di tekki ñépp dañu naan diine te fekk lañu jublu ci diine baat ba boo koy tekki mooy tekki dundin kon ñu ne diiney lislaam mooy dundinu lislaam dundinu jébbal sa bopp yàlla buñ ne la luy sa diine loolu la muy tekki mooy luy sa dundin nga ne man day muslim laa mooy jullit laa mooy ni sama dundin mooy dundinu jébbal sama bopp yàlla kon loolu mooy diine ji yàlla joxoon yonent bi pour mu indil ko xeetam diine ji nag lu ñu ciy xam rek dañ koy xame ci yonent bi sallallahu alayhi wa ndax moo ko jàngale yàlla jox ko alquran jox ko geneen waxyu muy xadiisam waa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim man yàlla dama wàccee ci yow alxuraan ngir nga leeralal nit ñi lañu wàccee ci ñoom yonent bi sallallahu doon ab jàngalekat doon ab wootekat woote ci anam yoo xam ni anam yooya la ko ko yàlla sante wa daa'iyan ila allahi bi idnihi wa siraajan muy xamle boppam ne man day ab woote kat la buy woote jëm ci yàlla waaye ab làmp laa it boo xam ni damay leeralal nit ñi ba ñu xam yoon wa ñu war a jaar kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wootekat la jàngalekat la leeral leeralkat la woote googu nag di ad daawa yàlla ba muy joxe ay ndigal ci lislaam am na ndigal yoo xam ni da ko jox ñépp ñépp ci bokk yam mooy ya nga xam ni moom lañ naan furudul aayaan julli da ko santaane pour ñépp julli woor tamit da ko santaane pour ñépp woor lu dul ko am ngànt aj màkka it ku ko man waaye woote ci yàlla moom ci boppam nammul ñépp taxawe ko ndax dafa am lu mu laaj te loolu mu laaj ñépp duñ ko man moo tax mu ne waltakum minkum ummatun yad'una ila alxayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna 'anil munkar na am aw kuréel wu nekk ci yéen du ñépp waaye na am aw kuréel wu nekk ci yéen kuréel woo xam ni seen taxawaay ci yéen mooy woote jëm ci yàlla kon moom yàlla nammul ñépp doon ay wootekat mu dellu waxati ni fa lawla nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqahu fi ddin wa li yundiru qawmahum ida raja'u ilayhim la'allahum yaxdaruun na am ci yéen ñoo xam ni bu ñee demee jihaadi fi sabilillah ñoom dañuy des ca kër ci keppaaru yonent bi wala ci keppaaru boroom xam-xam yi di xam lu ci ñoom loo xam ni bu ñu delloo ci seeni mbokk dellu ci seeni kër ñu mën a fàttali nit ñi yàlla amaana nit ñi dellu ci seen boroom kon aw taifa la wax kuréel la wax woo xam ni fu ñu waxe na amee ci yéen aw kuréel kon day wane ni du ñépp ñoo mën a da daawa ndax daawa woote li mu laaj dafa bari Eh, kon yàlla subhaanahu wa taala duaat yi ñii di woote jëme ci moom daleen leen tànn ndax ñooñu ñooy ñi war a remplacer yonent yi ñu ñooy ñi war a remplacer yonent yi ndax ñoog yonent yi ñoo bokk bi ñuy jouer ci société ya ñuy dund kon place ba gën a kawe ci palaas bu nit di am mooy place yonent waaye it palaas ba topp ci palaasub yonent mooy palaasub wootekat jëme ci yàlla ndax wootekat yonent yi seen rôle mooy yëkkati kàddu yàlla ba mu kawe kàddu yépp defar nit ñi defar seen ruu defar seen bakken ba mu sell ba mu yiw ba mën a amaana ga yàlla tegoon ci ndoot ndoddu doom aadama ba mu koy wàccee ci suuf ba nit ki mën a gàddu amaana googu jooxe ko jox ko àqam ci anam ya ko ko yàlla sante kon wootekat yi ñooy ñiy defar nit ñi pour ñu mën a taxawe amaana googu kon ci kaw loolu mën nañ ne wootekat yi dañu bokk ci tànneef yi nga xam ni ñoom la yàlla tànn ci nit ñi dañu bokk ci ñi nga xam ni ñoom la yàlla gën a sopp ndax saa yu ñu waxee rek seen kàddu dafa doon kàddu ya gën a rafet ci kàddu yi wa man axsanu qawlan man daa ila allahi wa amila saalihan wa qaala innani min almuslimin ana yi gën a rafet kàddu yay jibe ci gémmiñam kàddu yay jibe ci làmmiñam ana ku ko gën a rafet ka nga xam ni saa yu waxee rek xamal ni day woote jëme ci yàlla saa yu jëfee rek xamal ni jëf ja da cay tànte jëf yu baax ya lay tànn ca jëf ya di ko def ba pare nangu it nag di ko wax ci làmmiñam di ko jëf ci cëram ne man dey dama jébbal sam bopp yàlla kon ki jébbal boppam yàlla wootekat bi il faut dafay doon ci ñi nga xam ni dañoo jébbal seen bopp yàlla wax nañu ni muslim mooy ki jébbal boppam yàlla ki jébbal boppam yàlla nag mooy koo xam ni amuloo suwaa ci dara lu dul lu la yàlla digal looy wax looy def lu mu mën a doon danga nga cay xam la la ca yàlla diggal ak la la ca yàlla tere la mu la ca digal nga def ko la mu la ca tere nga bàyyi ko kon jullit ki jébbal boppam yàlla amatul suwaa ci dara lu ñu ko wax loo lay wax lu ñu ko def loo lay def fu ñu ko xool loo lay xool lu ñu ko déglu loo lay déglu fu ñu ko dem loo lay dem ni ñu ko dox loo lay doxe yooyu yépp cër la ci doomi aadama cër wu ne dafa am natt wu ko yàlla teg pour mu jébbale boppam yàlla noona bu demee ba yàlla di la wax doxeel nii bul di doxe nii wala tamshi fil ardi maraha kon bëgg na say tànk nangay ngay doxe sax na nga jébbal doxin nga sa borom bul dox di puukarewu bul dox di bonde ndax munoo bonde ba bëtt suuf si wala nga xar wala nga tolloog doj yi kon doxin ni ñu jàppe ni lu ñàkk solo la ba ku nekk jàpp na ne nu la neex mën nga ko doxe te fekk du noonu en tant que yow mi jébbal sa bopp yàlla yàlla ne la nii laa bëgg nga doxe ko bul doxe nii te nga war ko nangul yàlla nag bu fekkee ni jébbalu ga wér na yaa moom sa làmmiñ nga ne waaye yàlla nee na booy wax waxeel nii bul waxe nii waxfid min sawtik inna ankara aswaati la sawtul xamir booy wax moomoo nit ñi waxeel ak ñoom ndànk kon yàlla dafa bëgg yit sa làmmiñ na muy waxe nga jébbal ko sa nga jébbal ko ko moom ba tax bul wax waxin woo xam ni dafay dafay xëbal nit ñi wala mu leen di tiital bu leen gëdd bu leen yuuxu waaye it kàddu yay génn ci sa làmmiñ yàlla bëgg na it nag nga defe ko na mu ko bëgge moom faa ni nga ko bëgge yow moo tax mu ne del bàyyi xel ni maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid looy wax rek xamal ni ngelaw li du ko yóbbu waaye dafa am ñu koy enregistrer yemul ci loolu la ngay xool sax yàlla ne pour sa jébb lu wér pour li nga ne jullit la mu wér man nga xool lii waaye bul xool lii wa qul lil mu'minina yaghuddu min absaarihim wa qul lil mu'minaati na min absaarihin kon du ne lu la neex ngay xool waaye sa xoolin da nga ko war a jébbal sa boroom ba na mu bëggee nga xoole ko nga xoole na waaye fa mu bëgg nga xool ko nga xool foofu fu mu bëgg doo fa xool yooyu yëpp dafa bokk ci mazahirul istislaam lillahi subhanahu wa taala ci jébbal sa bopp sa boroom ba cër wu ne jaamu ga mu ko sant nga fexe joxe jaamu googu ca cër woowa ndax jaamu yàlla yemul ci julli ak arkaan yi dëgg la yooyooy ponk yi waaye nag dafa am yeneen yu am solo lool yoo xam ni pour sa jaamu mën a wér dëgg dëgg dëgg il faut nga jébbal ko sa boroom la ngay lekk sax mu ne la lekkal lii waaye bul lekk lii na ngay fàggoo fàggoo nii waaye bul fàggoo nii gannaaw ba lekk ga fàgguin nga lewee lekk ga it lew mu ne la waaye booy lekk limiteel sa lekk nii wa kulu washrabu wala tusrifu kon yooyu yépp la ca yàlla namm mooy pour nga saxal ni yow mi ne jébbal nga ko sa bopp dëgg la jébbal nga ko sa bopp ba amuloo choix ci dara ni ngay waxe ni ngay xoole la ngay déglu fa ngay dox jëm fa na ngay doxe la ngay lekk na nga koy lekke lépp yàlla subhaanahu wa taala ne defe ko na ma ko bëgge kon ki nga xam ni mooy ki jébbal boppam yàlla dafa war a sàmm yàlla ci yooyu yépp ki nga xam ni dafa doon ab daaya rawate na ndax kii xamle di woote jëme ci yàlla bu mu woote jëme ca waaye la muy woo nit ña na ca jëkk nit ña ba pare na leen jëkk it woo leen ne leen ñëw leen jébbal seen bopp yàlla bu ñu ko xoolee moom nañu gis ni moom dafa jébbal léppam yàlla kon moo tax yàlla wax ci aaya boobu wa man ahsanu qawlan mimman daa ila wa amila saaliha ba mu teg ci ni wa qaala innani minal muslimin kon xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa li tax yàlla def leen ñu doon xayra ummatin uxrijat linnaas yàlla da ko indi illa ba mooy ni ndaxte ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar ndax dangeen di diglante lu baax waaye it da ngeen di tereente lu bon kon digle lu baax ak tere lu bon te mooy woote ci yoonu yàlla moom ci la xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama amee ak qiwaama mooy ki nga xam ni mooy taxawu mooy seede xeet yi nga xam ni ñooñu jiitu woon bis penc ca kanamu yàlla moo tax yàlla ne ci daawa googu day li takunu shuhadaa ala nnaasi wa yakuna rasulu aleykum shahida yéenay woote jëme ci yoonu yàlla ngir bis penc ngeen doon ñi nga xam ni ay seede seede nit ñi ña nga xam ni jooxe nañu woon ci ña leen jiit woon samay ndigal ak ña ko jooxe woon yéen lay seede yéen leen di seede bu ko defee yonent bi it seedeel leen ne dëggu ngeen ci li ngeen doon wax waaye it woote ci yoonu yàlla it mooy sababu texe ci àdduna ak ci àllaaxira mooy sababu ngañaay ci àdduna ak ci àllaaxira moo tax yàlla ba mu waxee ni waltakun minkum ummatun yad'una ila alxayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna 'anil munkar da ca teg ni wa ulaa'ika humul muflihun ñoom ñooña rek ñooy ñi nga xam ni ñooy ñiy texe bis pénc kon loolu dafay wane njariñ gi nga xam ni moom la daawa am ak palaas bi nga xam ni moom la duaat yi di wootekat yi am e ci lislaam kon bu ñu nee daawa saa yu ñu ko tuddee dafay am ñeenti ponk yoo xam ni daawa di woote ci yoonu yàlla ñeenti ponk yooyu ñeenti cosaan yooyu ñeenti usul yooyu ñoo téye ñooy kenoy daawa jëm ci yoonu yàlla bi ci jëkk mooy xam daawa woote ga ci lan la jëm mawdu'u daawa mooy woote jëme ci yoonu yàlla woote googa ci lan la jëm kon bu ñu nee daawa lañu ca jublu mooy woote ci yoonu yàlla ndax yàlla ne qul haadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man kon kuy woote dangay woote jëme ci yoonu yàlla ndax yàllaa na yonent bi wax leen ni lii day mooy sama yoon muy lislaam bii mooy sama yoon damay woote jëme ci yàlla waaye woote bi it maa ngi ko teg ci xam-xam ala basiratin maa ngi ko teg ci xam-xam man mi jiite wootekat yi waaye ñi ñëw it ci sama xeet ci ay wootekat it te nar a réussir seen woote it dañ koy teg ci xam-xam kon woote jëme ci yàlla mooy woote jëme ci lislaam mooy woote jëmee ci lislaam lislaam ba nga xam ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi kon mën nañu jàpp foofu ne mawdu'u da'wa aslu bu njëkk ci usulu da'wa te mooy mawdu'u da'wa e mooy ad-da'watu ila al kon lislaam ci la woote gi di wër la ngay woote jëme ca mooy lan mooy lislaam ndax lislaam moo lay wommat jëme la ci yàlla subhaanahu wa ta'ala kon aslu bu njëkk bi min usuli daawa mooy mawdu'u daawa mawdu'uhu al islam kon kuy woote jëme ci leneen loola ngay woote jëme ca yow la concerné waaye du woote jëme ci yoonu yàlla kuy woote jëme ci yoonu yàlla dangay woo nit ñi jëm ci lislaam eh, kon yonent bi sallallahu moom jottale na lislaam boobu ci anam yamu gën a mate ci anam yamu gën a rafete woote na jëme ci yàlla ngir yàlla moom la ko sant ngir mu doon imaama duaati fi sabili moo tax yàlla naa ko yaa ayyuhan nabiyyu inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadhiira wa daa'iyan ila allahi bi idnihi wa siraajan muniira kon yow yonent bi maa la yónni ngay seede yonent ya la jiitu woon di seede it sa xeet ngay bégle it ci ku ma topp di xupp képp koo xam ni mooy na ma waaye it na nga xam ni sa métier mooy ni ab daa'iya nga ilallaahi da ngay woote jëme ci yàlla woote ga ngay woote jëme ci yàlla it ci ndigalu yàlla nga ko teg kon lañuy jële foofu kon mooy ñaareelu aslu bi ci aslu da ci usulu daawa mooy addaa'i almad'u ilayhi te mooy mawdu'u daawa mooy al islaam kon l'islaam dafay am bu paree wootekat bi ñëw kon addaa'i ilallaahi mooy ñaareelu aslu bi min usuli ad bu loolu weesoo wootekat bi il faut mu am ñoo xam ni ñoom lay woo jëme ca yàlla ndax yonent bi ba mu ñëwee ci ay nit lañ ko yónni la mu doon woote jëme ca mooy lislaam moom mooy wootekat ba waaye dañ ko yónni ci ay nit ngir mu woo leen ñañu ko yónni ci ñoom ngir mu woo leen mooy ñépp képp koo xam ni doomu aadama nga yónni nañ yonent bi ci yow ngir mu woo la kon ñañu koy ña nga xam ne ca ñoom la woote ba jëm mooy nit ñi surtout woote lislaam nag ndax yonent ya woon yépp ku ci masaa ñëw ci sa xeet rek lañ la yónni woon moo tax boo demee ci Muusa wala Isa wala yonent yi mel noonu buñ daan wootee dañ daan wax yaa bani Israil ndax ci Israil rek lañ leen yónni yonent yàlla Nuux Huud Saalix Shuayb bu ñu daan wax dañ naan yaa qawmi yéen samay mbokk yéen samay nit waaye yonent bi rek moo ma sa wax yaa ayyuhan naasu inni rasulullahi ilaykum jami'a man yàlla def ma yónni ci yéen ñépp képp kuy doom aadama ci bi keroog ba yàlla yónnee yonent ba keroog àddina bi tukki yonent bi yàlla yónni na ko ci yow kon ña nga xam ni keno bu njëkk ñetteel bi wala cos aslu ñetteel bi ci aslu daawa mooy ña nga xam ni ñoom la ñuy woo mooy ña nga xam ni ñoom la ñuy woo te mooy doom aadama yépp kon loolu mooy al aslu saalis min usuli daawa e bu weesoo ñooñu it daawa boobu nga xam ni moom la daaya bi di def aji woote ji nga xam ni mooy woote ci lislaam ga nga xam ni nit ñépp lay woo dafa am ay moye ay wasaa'il ak i asaalib yoo xam ni moom lay jëfandikoo ci buy woote jëme ci yàlla kon asaalib yooyu uslub yooyu moyen yooyu ak anam googu muy wootee anam googu mooy ñeenteelu aslu min usuli daawa kon daawa il faut ñeent yi daje ci aji woote ji dafa am ay charte yoo xam ni dafa war a daje ci moom pour mu war a doon ab wootekat jëm ci yàlla bu charte yooyu dajee mu doon kuy woote yit na xam ni la mu war woote jëme ca mooy lislaam bi bu loolu it dajee na xam ni ñam war a woo bu mu woo aw kuréel lislaam mission dafa weesu aw kuréel na woo nit ñi doom aadama yépp na xam ni aussi woote googu dafa am ay moyens yoo xam ni moom lay jëfandikoo ci woote ga moyen yooyu il faut mu càmbar moyen ya saytu ko jël moyen yi nga xam ni dagan na ak moyen yi nga xam ni daganut mu jëfandikoo moyen yi dagan ci ba muy woote waaye moyen yi nga xam ni daganut mu teg ko nële ndax yàlla ba muy wax yonent bi ne ko wooteel dafa ne ko bi iznihi wa da'iyan ila allahi bi iznihi looy def ci woote ba rek da nga ko war a teg ci ndigalu suñu boroom moom la boroom laxdar yi di wax daganul ci mukallaf an yaamala amalan illaa an yaalama xukmallahi fiihi looy defe nga xam li ciy àtte yàlla comme yow daa ya nga nag min nuxbati almuslimin moyen ya ngay jëfandikoo ci booy woote na doon moyen yoo xam ni am nga ndigalu jëfandikoo yaa xam moyen nu aw kuréel la nga jëfandikoo kuréel wi pour woote jëme ca yàlla yaa xam moyen la yoo xam ni yu xew la comme yii ñuy jëfandikoo nii micro yeeg yooyu ba xam mën nañ ko jëfandikoo wala mënuñu ko jëfandikoo wala sa anam gi ngay wootee dafay dugg ci fii itaari tariqatin muayyana ci ab tariqa ngay wootee jëme ca lislaam waaye jaare ci tariqa boobu wala dafay nekk fii itaari jam'iyatin muayyana jam'iya nga yor mbooloo nga yor association fondation di woote ci l'islam pour waaye jaare ko jëfandikoo moyen mbooloo moomu di ab jam'iya wala ab munazama ngir woote jëme ci l'islam yooyu yëpp war nañu xam moyen yooyu yacca jaadu ak yacca jaaduwul kon bu ñu nee daawa kon dafa am fa mu jëm am aji woote ji am ñamuy woo am moyen ya jëfandikoo ca ba muy woote yi munuta munuta ñàkk ci daaw benn boo xam ni wootekat bi mooy na ko rek bari na ñuy woote ci lislaam bu ñu demee ba ci biir nga gis ni woote ba yàlla taxul woon bari na ci waaye kii woote ci yàlla danga war a xam yi nga xam ni awlawiya la yi nga xam ni ay sawaabit la yi nga xam ni ay mutaxayiraat la yi nga xam ni du dafay sax kenn àdduna du neex mukk tatawur du am mukk àdduna di soppiku mukk ba tax yooya nga war nga nga jéem koo soppi yonent yépp bañ ñëwee dañu woote jëme ci tawxid ñépp dañu woote jëme ci wéetal yàlla subhaanahu wa taala kon booy woote nga fexe ña ngay woo nga gëmloo leen ni yàlla kenn la boo demee ku demee ni cheikh cheikh naa cheikh Ahmad Bamba boo xoolee loolu da ko defoon awlawiyaam boo yenee tasawudu sixaar lamu mu ca njëkk a bind xanaa taw tawxiid la weetal yàlla nga dem ci tasawudu shubbaan xanaa du tawxiid la fa njëkk a bind loolu yëpp dayu ko mu defar aljawharu mu defar euh, mawaahibul quddus xam ni téere bi yëpp tawxiid lay jàngale kon loolu dafa doon loo xam ni saabit la laa yataxayyar ku bëgg ñëw yóbbu nit ñi ci anamu daawa gu jàngal bëgg a woo ñi ci lislaam te jiitaloo tawhid booba yaa ngi nax nit ñi loola ngay woote neneen la tudd waaye du lislaam xeent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ñëwee la mu doon woote jëmee ca ci njëlbéen nga fukki at ak benn lu mu néew néew ci wéetal yàlla rek la doon woote julli bokkul woor bokkul aj màkka bokkul natt asaka bokkul ba julli ñëw ñeneen ci at fukk ak benneel bi ñeneen ci atu fukk ak e julli dal di bokk ba mu gàddaayee koor ñëw asaka ñëw aj ñëw waaye xoolal ci xaaju mission lépp ci tawxid la doon woote kon dey wane ni tawxid awlawiya la ci daaw kenn waru koo ginnaawel comme ni ko Cheikh Ahmad Bamba binde ci ay téeréem yi ma tudd ak yeneeni téeréem dem na ba ne wa afdalul ulumi wa afdalul ulumi defe naa tawxiidu Hmm? Hmm? tawxidu rabbina ala al itlaq kon nee na mooy moo gën ci xam-xam yi wax na ko waaye teewul terewul mu bindaat ko nag teg ci wéetal yàlla ci anam yépp tamit teg ci boo wax demee ci ci ci xidma eh, dañuy wax ne tawxid eh, ñetti xaaj la ñii naan ñaari xaaj la waaye moom da ko yóbbu tawxid ci anam yu bari ba ci juróomi xaaj ci muqaddimatul xidma di ñaan yàlla allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salaatan maa ngi lay ñaan nga julli ci yonent bi julli goo xam ni di nga ma def man Cheikh Ahmad Bamba ma wéetal la fii rububiyyatika wa fii uluhiyyatika bu ngeen fàttali ko mi ngi ci muqaddimatul xidma ma wéetal la ci yàlla gi nga doon yàlla wéetal la ci borom gi nga doon borom wéetal la ci say melokaan tudd xeeti tawxid ba juróom boole juróom benn xeeti tawxid kon kooku xam na ni tawxid mooy awlawiye ci kuy jàng donte daara yi nag xaw nañ ko sàggane lool wàllu njàngum tawxid kon wa afdalul ulumi eh, tawxidu rabbina ala al itlaq kon nga xam ni loolu awlawiya la jàngal nit ñi tawxid yow daa'iya bi bu tawxid saxee seen xol nag nga dal di toxu jëm ci beneen bi ca topp mooy lu demee ni julli kon ñu xam ni yow mi di woote ci yàlla aywa awal waajibin ala al muridi tahsilu zaadihi min at tawxidi dégg nga liinu lu leer naññi la li jëkk a war ab murit mooy nga fexe sa yóbbal ba nga war a am ci tawxid ndax boo yóbbalewul tawxid leneen loo dugg da nga cay sànq tawxid bu mu ku mu doonul sa yóbbal ku mu doonul sa base sa julli sa woor bu fekkee ni taxawul ci kaw tawxid rek eh, da ngay neex a yóbbaale dangay neex a yóbbaale dangay neex a sànq kon awwal waajibin alal muridi ki nam ma jëm ci yàlla te mooy jullit ki jébbal boppam yàlla kooku mooy ki nam ma jëm ci yàlla nee na la jëkk a war ci moom mooy mu fexe taxsil bu ñee taxsil mooy nga jéem a fexe am sa kemtolaayu kàttan nga amal ko min at tawxiid ci wéetal yàlla wéetal ko ci ay jëfam moom wéetal ko ci ay turam wéetal ko ci ay melokaanam wéetal ko ci say jëf yow ba doo tawakkul doo wéeru ci kudul yàlla subhaanahu wa taala moom Cheikh Ahmad Bamba mu dund loolu ci anam goo xam ni nag dund na tawxiid ci anam goo xam ni du du sax sax ci ñépp pour ñu dund ko ndax ma maalim al asasiya li tawxiid xam nañu ko ñëw na ci alquran ñëw na ci sunna waaye moom ak wéetal yàllaam yeggoon na sax ne loxoom ya muy tàllal di ko ñaane yàlla jomm na di ko tàllal kenn di ci teg dara mais loolu laysa lay lasnaa mukallafina bi hada du luñ ñu sas ñun waaye nag moom moo ko sasoo moom moom moo ko sasoo ngir at mut la ngir wéetal yàlla ci anam goo xam ni dayo féetuwu ko kaw kon eh, tawxiid wootekat bi na fexe ba bu mu ko féeteel ginnaaw waaye tamit bu mu jàpp nag ni lislaam yépp nag mooy tawxiid tamit bu mu jàpp ni lislaam yépp mooy tawxiid comme ni ñu koy gise ci kanam ci mazahirul fawda fi daawa fi Sénégal comme ni mu amee kuréel yoo xam ni seen wax yépp tawxiid la toppatoo wu ñu jikko toppatoo wu ñu farlu ci jaamu yàlla toppatoowuñu muamala bu rafet waaye loo wax rek ñu ne la tawhid usulu salaasa kashfu shubha jeex na tànk loolu rek sin bu ñu jógee ci tawhid la ñuy wax bu ñuy wax ci tawhid la ñuy wax dëgg la tawhid war nañu ci wax waaye nag du tawhid rek kay lislaam na bu doon moom rek ay lislaam julli du am woor du am natt azaka ak yooyu yëpp du am kon lislaam dafa am ay anam ndax jibril ba mu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam da ko laaj ñett laaj ko lan mooy al ci la tawhid aju waaye it laaj ko lan mooy al islaam ci la jëf yi nga xam ne zaahir la ci la tegu al nag mu laaj ko ko mooy daraja boo xam ni du sas nag ci ñépp ñu yenu ko mooy li nga xam ni moom la az-zuhaat wal mutasawwifuun moom lañu jël dolli ko ci seen liimaan ak seen lihsaan ak lislaam kon jàngale tawxiid waaye it bañ a yem ci tawxiid ñu xam ni tawxiid support la tawxid fondement la tawxid base la waaye tawxid du doy ndax tawxid ci sa diggante yàlla rek lay doon ki wéetal yàlla ki ko wéetalul digganteem ak yàlla la waaye fi nga xam ne ci lañuy ñuy xamee nag ni kii jullit la war a du jullit loolu nag mooy al amal al zahira julli la woor ak yu mel noonu kon eh, bu tawxid ñëwee yeneen jëf yi ñëw muy julli na nga xam ni noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam toftalee ci xadiisu Jibril ñu xam ni e, yooye yépp amul benn boo xam ni dañ ko ci war a ginnaawal beneen bi mooy ñu xam ni lislaam yow daa daaya bi nga xam ni lislaam day yemul ci tawxid donte tawxid mooy fondement bi waaye lislaam mooy majmu'u ma anzalahu llahu taala ala rasulihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min ahkaami al aqidati wal axlaaqi wal ibaadaati wal mucaamalaati wal ixbaaraati fil qur'aanil kariimi wa sunnatil mutahhara nga xam ni lislaam dafa ëmb wéetal yàlla waaye it dafa ëmb jikko ju rafet waaye tamit dafa ëmb xeeti jaami yàlla jaamu yàlla yi la yàlla sant waaye dafa ëmb mucaamalaat yi nga xam ni sa digganteeg doomu aadama yi la ëmb it nag dëggal yi nga xam ni moo ñëw ci alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ne ci loolu nga jox ko àqam ci anam ya nga xam ni moom la la ko yàlla santaane bu ko defee yow daaya bi nga fexe jéem a nàmpatal nit ñi ci ñu jéem a xam ñetti tontu ñetti tontu yoo xam ni ku ci nekk war nga ko nàmpatal ci mu xam tontu mbir yooyu ñetti tontu yooyu dafa mas a soxal doomu aadama depuis yàlla wàccee doomu aadama ci kaw suuf ba tey laajte bu njëkk bi mooy ñun fu ñu jóge fan lañu jóge ak lu tax ñu ñëw fii ci kaw suuf bu ñu fi jógee it fan la ñuy mujje ñett yi toujours ku koy bàyyi def ko ci sa xel dana la doonal ab làmp boo xam ni dina na dimbali ci nga xam ña ngay woo naka nga leen di woowe ak ca lan nga leen woowe la ngeen la nga leen di woo jëme ca kon tontu yi laajte yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moo ñu ko indil jële ko ci suñu boroom subhaanahu wa ta'ala laajte bu njëkk bi mooy fu ñu jóge yàlla tontu na ci ne yaa ayyuhan naasu in kuntum fi raybin min al ba'thi fa inna xalaqnaakum min turaabin summa min nutfatin summa min alaqa ba fa muy waxee ni e summa nuxrijukum tiflan summa li tablugu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umri li kay ya'lama min ba'di ilmin shay'a kon tontu bu njëkk bi mooy ni doonuloo woon golo golo buy développé wu ba mujj doon nit ñëwuloo ci àddina bi it par hasard waa yàlla nee na man yàlla maa leen bind maa bind seen maam di aadama maa ko bind ci suuf yéen it maa leen bind ci aadama moomu jële leen ci nutfa topp maniyu doon alaqa noonu la développé ba keroog ngeen di judd doon nit di développé di màgg ba mujje doonaat ay màgget kon tontu ba leer na ci alquran fu ñu jóge yàlla ne man maa leen bind seen maam ci suuf laa ko binde waaye yéen ci man yu laa leen binde jële leen ci seen maam boobu di aadama kon aaya jooju tontu na laaj bu njëkk bi ñaareelu laaj bi mooy lan moo tax kon ñu ñëw fi yàlla tontu ci ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun li tax ngeen ñëw fi mooy dama leen fi indi ngir ngeen jaamu man yàlla kon tontu boobu it leer na jaamu yàlla wéetal ko wéy ci ndigalam sori ay tereem ba dee fekk la ni yaa ngi jébbal sa bopp yàlla wala tamutunna illa wa antum muslimun kon tontub laajub ñaareel ba mooy ni li la fi indi mooy nga wéetal yàlla nga nga jaamu yàlla wéetal ko te bañ ko bokkaaleeg dara tontub ñetteel ba mooy bu ñu jógee fii fu ñuy mujj yàlla tontu na ci it nag ne yaa ayyuhal insaanu innaka kaadixun ila rabbika kadxan fa mu da nga dajeeg sa boroom dee mi ngi lay dàq te mi ngi dajeeg yow wallahu yabda'u alxalqa thumma yu'iiduhu thumma ilayhi turja'uun moo leen fi indi te ci moom ngeen di dellu summa ilaa rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluun ci moom ngeen di dellu la ngeen doon def ci àdduna da ngeen ko jox lépp ci loola yépp contrat bi kon yow daaya bi war nga fexe nga tarkiis ci yooyu fexe ba nit ñi xam fu ñu jóge ak lu tax ñu ñëw fi ak fu ñuy mujj kon daawal islaamiya ci gàttal daawa boo xam ne dafa ëmb eh, lépp dafa am ay xasaayis ay jaglewaay jaglewaay yoo xam ni moom rek moo ko am ci mbooleem diine yi nga xam ni ay diine yu weesu woon la ay diine yu weesu woon la kon daawa la boo xam ni dafa am sumuliya mooy dafa làmb lépp dafa làmb lépp looloo tax mu wuuteeg yeneen diine yi comme ni ka américain ba waxe ba muy bind téeréem téeméeri nit ñi nga xam ni ñoo gën a am taasiir ñoo gën a jeexital ci àdduna depuis àdduna sosoo ba tey ci li mu xam moom mu ngi ci njëkk a bind yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nekk numéro un te moom du jullit chrétien la ñu laaj ko lu tax nga jiital Muhammad te wàcce Isa mu ne leen ndax Isa réussir na ci wàllu diine waaye réussirul ci wàllu àdduna mu ne kenn kese laa gis ca aadama ba tey koo xam ni réussir na alal mustawayay ala al mustawa ad-diini wa ala al mustawa ad na ci mën a tàggat nit ñi ci diine tàggat leen tamit ci mbiru àdduna moom kese moo mës a réussir loolu ci àdduna eh, moom waa ji eh, wax na loolu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon daawa yonent bi daawa yi lislaam boo xam ni war nga xam yow daaiya bi ni dafa am shumuliya E, ndax loolu moo tax mu wuuteeg yeneen diine yi ak yeneen idéologie yi nga xam ni dañu am ci kaw suuf sumuliya googu mooy ni mbooleem lu soxal nit ki ci dundam ci digganteem ak boroomam ci digganteem ak ki moroomam yaa xam sa moroom sa moroomu nit yaa xam sa kilifa la ak nu mu mën a doone sa kilifa kilifa diine la wala kilifa la ci mbiru àdduna wala kilifa la ci juddu na nga war a jëflanteeg moom yaak ña yilifit na nga war a jëflanteeg ñoom yaak sa waa kër na war a jëflanteeg moom ñoom yaak sa dëkkandoo réew ak réew mbooleem luy alaaxa buy am ci diggante nit ak nit l'islam da koo làmboo l'islam da koo ëmbaale leeral ko ci anam goo xam ni genn tëralin musu koo leeral ci kaw suuf kon yow daa daa'iya bi war nga xam loolu nga xamit ni diine jiit nag ci yàlla la jóge dafa bokk ci xasaayisul islaam mooy ni huwa min indillah walaw kaana min indi xayrillahi la wajadu fihi ixtilaafan kasiira bu jógee woon fenn fudul ca yàlla danañ ci gis ay contradiction yu bari waaye amul contradiction lu mu tëral rek moo gën la ca des lu mu tëral moo gën la ca des alquran lu ca nekk yàlla lu mu la digal moo gën leneen la ca lu mu la tere it sofaan rek a ci nekk loolu danañ ko xamee kàddu gu jóg kaw ak gu kàddu gu kawe lool loolu dafa bokk ci ay xasaayisam kon dafa bokk ci xasaayisul islaam mooy ne ca yàlla la jóge ndax bu jógewuloon ci ci yàlla mu ay wuute yu baree baree bari am ay contradiction am ay juuyoo yu baree baree bari ci biir kon alquran sunna yonent bi amul lu ci ne loo xamee ni man nga ne lii bu tëdde woon nii mu gën ala sabilil istidraat dama koy wax lu bari lool sax même sama waa ji dama koy wax mane ko man sëriñ Touba li ma yéem ci moom dafa wuuteeg li ci yéem nit ñi ma man li ma yéem ci moom mooy bindam mbindam ndax lépp li mu bind amul benn kalima boo mën a wax ni bu ci bii de baax na waaye bu ko defee woon nii mu gën amu ci loolu dama yàgg di ko wax ba ba ma taxawee ci bi mu naan karamati xattu yadi bil mu al muayyadi ma ne kon lii la moo tax lii moo tax amul lu mu bind te ñu mën ca teg leneen ci place boobu kon yow mi nga xam ni ab daa'iya nga war nga xam ni lu mel noonu nga yor loola nga yor mooy loo xam ni dafa kawe lépp amul lu ci ne te am luñ ko mën a luñ ko mën a dendale ne pourtant niru naag lii moo tax ñii di jéggaani ay gisin gisin gu xew ci àdduna ñu jéem a xool nu ñu koy ëlbatee wala nu ñu koy woñaare pour dëppale koog l'islam l'islam dafa dépassé yooyu yëpp l'islam dafa dépassé dëgg la ëmb na lu baree baree bari lu ci nekk amaana dinga ko mën a am noo koy delloo ci l'islam waaye delloo ga du delloo jëmmi jëf ja waaye delloo atte ba la ci lislaam delloo atte ba ci l'islam kon l'islam dafa kawe mbooleem xeeti tëralin mbooleem xeetu doctrine mbooleem xeetu constitution mbooleem loo xam ni nit moo ko daa bindal wala tëralal boppam pour jaar ci ci dundam l'islam dafa dépassé yooyu yëpp yow daa yeeg war nga xam lool ba tax nag doo njéggaani uslub booy daawa wala ngay njéggaani anam dañu koy wax ma ne leen bi ñu génnee lu mel ni théâtre ñu gis mbooloo moo xam ni gis nañu ni bëgg nañu dugal ci seeni façon yi daawa bëgg nañ ci dugal teyaat e jàpp ni moyen la boo xam ni mën na am ñu mu yee ma ne leen lislaam du nangu théâtre li tax du nangu théâtre nga islaamise théâtre ba mooy ni théâtre ku koy seetaan tafarruj nga ciy bëgg féexlu ngay bëgg ci seetaan théâtre ba mooy mooy doon sa jubluwaay ak tafarruj féexlu ak ree moom ngay namm ci théâtre bi te mbiru yàlla màggal ko la laaj paa nga koy seetaan li tafarruji wala nga koy seetaan ngir ngir ngir passe-temps wala nga koy seetaan ngir reeca loolu taxul jóg mbiru yàlla wa man yu'azzim sha'a'ira allahi fa innaha min taqwal qulub mbiru yàlla màggal la yàlla du kalu kenn ay mbiram kenn du ko kalantoo alquran du kali kenn kenn du kalantoo mbiru alquran yonent bi du kalu kenn lu jëm ci mbiru yonent bi kenn du ko kalantoo wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna naxuudu wa nal'ab qul abillahi wa ayaatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kon mbiru yàlla amul ndóorant amul kaf amul kalante yàlla du mbokk kenn du kalu kenn yonent bi du mbokk kenn du kalu kenn alquran du mbokk kenn du kalu kenn kon nañ ko lu ñu ciy wax rek wala ñu koy def rek nañ ko jàpp bi bi bi bi bi mazahiril jiddiya dangay ngay gis xutbakat wala waaraatekat yu bari bari bari ci suñu rajo yi reetaanloo nit ñi lañu gën a mën wax nit ñi dafa am l'islam waaraate dafa am benn xaala bu ko buñ naan xaala alxaala mooy benn lu mel ni leer la buy wër weer wi bu fekkee ni weer wi sori na mooy leer googu mel ni da da nu koy nu ko borom maxaama di waxe sax ixaatatal xaalati bil qamari loolu tudd xaala daawa ilallahi dafa am lu mel noonu moo ko war a tatafu moo ko war a ëmb ba tax nee nañu yonent bi bu daan xutba ka annahu munziru jaysh da daa raglu moom yonent bi bët yi xonq coy ndax nit ñi ngay waxal ñu mën a ragal mais waaraate bu am ay reetaan ida dukira allahu wajilat qulubuhum la yàlla wax waaye ñuy wax yàlla ngay reetaan kon c'est-à-dire yow ma koy wax na nga koy waxe war a waxe ko war a waxe waxe woo gis nañ fi ci Dakar imam bu toog ci jumaa am di xutba nit ñi di xaqataay xutba xutbatul juma ndax benn imam ba reelu na waaye la muy wax tamit reelu na nit ñi di reetaan ci xutba bi ñu bari dégg nañu ko mu doon nag yow daaya bi nga xam ni l'islam dafa am hayba booy wax ci lislaam wax ja nanga ko fullaal faydaal ko bu dee luy xuppe la nga ñàng bu ci boole kaf bu ci boole bu dee nag waxtaan la pour luy xam ni tabshir nga def tabshir waaye tabshir nag bokkul ak nag fullaalal tabshir ji tamit bu ko ñàkkal bu ko ñàkkal fayda ndax boo ko ñàkkalee fayda mu ñàkk fayda kon daaya bi yooyu yëpp da ko war a xam yooyu yëpp da ko war a bàyyi xel ci buy def daawa kon yooyu dafay aju ci li nga xam ni mooy eh, ki nga xam ni mooy daaya bi ak ca la muy woote jëme ca muy lislaam ak daaya bi ci boppam beneen bi mooy ña ngay woo ña ngay woo mooy jullit ñépp jullit ñépp mooy nit ñépp da leen war a woo dugal leen ci lislaam ku doo ku ci dugg woon nga dugal ko ku ci dugg it nga toppatoo ko saytu ko ba mu dégg lislaam loolu it dafa doon loo xam ni dafa war yow daa'iya bi bul jël sa daawa dal di koy dugal ci benn baw taqa bu ndaw boo xam ni yow ci ci loolu rek ngay circuler loolu tamit ayib la aar la ci daawa ila allah subhanahu wa taala te boo xoolee aljamaatul islaamiya yi ñuy gis fii ci réew mi dafa bokk ci mawahirul fawda ci seen manhaj mooy at-tasharzum xam ni benn shirzima bu ndaw ci nit ñi làqatoog ñoom ci sa coin ñoom ngay waxal ñoom rek ngay waxal bu ngeen nekkee ci seen biir coin boobu di xase di saage di xarape di takfir di tabdiya di tafsir ku ngeen bokkulal gisin ci anam gu mu manti doon rek ngeen ne mubtadi' kon loolu dafa bokk ci mazahirul fawda ci daawa gi fii ci Sénégal kon nga xam ni daawa bi daawa aalamiya la l'islam nit ñëpp ko tax a jóg wa nit ñëpp a ko tax a jóg comme nit ñëpp ko tax a jóg nag bu làqatoog l'islam l'islam du munazama sirriya kalmasuniya musu ko doon te du ko nangoo doon du ko masa doon ak munazama sirriya boo xam ni lu ngeen di wax da ngeen koy làq lu ngeen di jëf da ngeen koy làq lislaam lépp la bëgg mu fees bu bëggul woon lépp fees jumaa yi du ko wut du ko amal ku nekk julli faratay juróom faratay julli julli farata ku nekk na nga ko defee sa kër waaye dafa bëgg lañuy lañu ñu cay def mu fees ñépp gis ko ndax daawa boo xam ni daawa aalamiya la kon ña ngay woo yow daaya bi xamal ni mooy nit ñépp amul exception yemalewuñ la ciw xeet yemalewuñ la ciw cib dëkk yemalewu la yemalewuñ la ciw kuréel waaye nag danga doon koo xam ni comme yaat ni ab daaya nga yàlla day dafa ne woon yonent bi yaa ayyuhan naasu eh, inni rasulullah ilaykum jamia kon ñooña ngay woo mooy ñooñu mooy doomu aadama yépp boo leen di woo nga fexe jëfandikoo uslub boo xam ne dana leen mën a convaincre comme ni ko Nabi sallallahu alayhi wasallam daan defe at-targhib fi makaanihi wa tarhib kadhalika lu ci nekk eh, dafa am bërëbam li kulli maqaamin maqaal wa li kulli amalin rijaal yow mi nga xam ni nag tasaddayta lid da'wati ila Allah fexeel nag ba fa nga war a wootee nga woote fa na nga war a wootee nga woote ni loolu mooy rolu ab daaya nga am ñeewente ci nit ñi ndax loolu mooy rolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba taaha ma anzalna ilayka alqur'ana ay nit a taxoon ñu mu woo ñu bañ mu am ci lu ko naqari am ci lu ko naqari ndax xam nañu ni ñii bu ñu ko nangool bu ñu deewee sawara nañ jëm loolu naqari ko ba xaw ko feebar yàlla ne ko nag bu ci rey sa bu ci rey sa bopp dem na ba ba muy tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum azizun alayhi ma anittum lu ko naqari la lool lu ko mitti la lool aw yen tegu seen kaw bu ngeen dul mën a yenu waaye mu teg ci xarisun aleykum bil muminin raufur rahim dafa xër ci yéen am ñeewent ci yéen am yërmande ci yéen kon yow daaye bi da war a xër ca ña ngay woo am ñeewent ca ña ña ngay woo loolu it dafa bokk ci sifaatu ad daaiya ki nga xam ni mooy kii woote jëme ci yàlla bu ñu xoolee ci ñett yooyu ñu wax yépp ndax daawa bi ci Sénégal mi ngi tegu ci anam yooyu ndax du'aat yi jàpp nañu ni daawa bi ci lislaam rek la ñu war a woote naam am na ñu jàpp ni ñu gëm ni ci lislaam rek lañu ñu war a woote waaye xamuñu nan lañuy ñuy wootee ci lislaam am na ñoo xam ni jàpp nañu ni ci lislaam rek lañu ñu war a woote ñu ngi woote jëme ca waaye nag façon ba ñuy wootee mooy façon boo xam ne lislaam nanguwul ku wootee ci moom ci façon bu mel noonu am na ñoo xam ne ñu ngi woote ci lislaam xam nañu façon bi waaye dañu jël woote day daytal ko ci aw kuréel woo xam ne kuréel wu daytalu la yooyu yépp dafa bokk ci faw ba dafa bokk ci uyub yoo xam ni taatari ad daawata ila allah dafay gàllankoor woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala kon wootekat bi naxam xam ne ñamuy woodey eh, dafa am jamono bu ne la mu laaj wala réew mu ne it la laaj waaye jaxase ay manhaj manhaj ya ñu war a wootee mooy yoon wa war a wootee jaxase ko mooy premier fawba ci daawa fii ci Sénégal koo gis mi ngi yore téere ñu naan manhaju daawa ila allah usulu daawa almadxal ila daawa façon téere yu ne dañ ko bind ci daawa te ñooña bind téere yooyu ci daawa ila amul kenn ku ci doon ab sénégalais sudane bi day bind daawa téere ci daawa ila allah waaye ca nga xam ni moo moo am ci Soudan ca nga xam ni mooy comportement waa Soudan ca na nga xam ni mooy dundinu ñooñu ca la soxla ca la mu fa xam téereem ca loola la koy yemale dëgg la am na ay sawaabit comme di ñu waxoon sànq mooy ni wootekat bi war na xam ni lii moo war a jiitu lii moo ci war a topp loolu fépp la ñépp a ci bokk yam waaye jël ab téere boo xam ne ab soudanais moo ko taalif wala boo xam ne ab saoudien moo ko taalif wala boo xam ne ab misri égyptien moo ko taalif wala boo xam ne ab koweïtien moo ko taalif wala ab marocain nga jël téere boobu yér ko mu jeex nga bëgg ko tatbiix fii ci Sénégal te na ngay daawaa loolu mooy premier fawda bu ñuy def ci daawa fii ci Sénégal te boo xoolee duwaat yépp mën naa ne mën naa ne sax bi bi bi duun istisna lii mooy seen manhaj jëlub téere jàmb copier ko jàng ko préparer ci ab muhaadara ñëw nag di wax ne di bëgg di ko bëgg a ci nit ñi te Soudan du Sénégal Saoudia du Sénégal xaqaayiq yi am fële ak yi am fii du benn xaqaayiq yi am fële ak yi am fii du benn yonent bi mu yónni ca Yaman lu mu ko wax innaka taati qawman min ahlil kitaab faltakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha illallah fa in hum ataa'uuka li dal di cay teg julli woor kon lu ci nekk dafa am étape ba teg ko ci wa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim kon te moom yonent bi mu daa jël alalu Abubakar ba daa wax ni kenn alalam njariñu ma ci yéen lu tolloog na ma alalu Abubakar jariñe hatta karaa'ima amwaali Abubakar da ko doon jël ndax xam na ni lii di abu Abubakar du ñële ñuy fekki fële kon bu ci nekk dafa am palaasam waaye jël sa téere copier ko bëgg ko tatbiix xarfan bi xarf fii ci senegaal loolu fawda la ci daawa fii ci Sénégal yemuñu ci copier téere jàmbur ngir tatbiix daawaam daawa façon yi daawa googu waaye dafa dem sax ba ci wàllu fiq mu doon fawda bu rëy rëy rëy rëy xam ni amaana ñu bari seetlu wuñu ko bu ñu waxee ñu ne la ñun nahnu sunniyun ay ay ay nañu ko doon baat bi yaatu na wa kullun yadda'i waslan bi layla wa layla laa tuqiru lahum bi daal ku ne nee nga layla yow la bëgg te layla nag du bëgg ñépp nag kon ku ne mën nga woote ni man maay sunni waaye day ak ah, góor ga waxoon ne zahara li anna i'tisaaman bil kitaab wa bi hadiisil Mustafa huwa sawaab huwa sawaab massikan bil kitaabi maska daririn bi yadi al qaa'idi al basiir al mu'iin dellu waxtu la in lam tulaaqi muslihan faltaktafi bi ma bihi nassa xiyaaru salafi wa huwa shari'atu nabi mustafa sallallahu salliman alayhi dul wafa kooku ku ko mën a génne ci sunna ak ku ko ci sañ a génne lu dul ku xamul sunna wala xamoo ko moom dañu ne ci fiq ci misaal bokk na ci madaahirul fawda ci daawa bi fii ci Sénégal mooy ni dañuy jël téere yemuñu ci téere yi daawa yemuñu ci téere yi aqida même téere yi fiq dama am ab université bu ma doon jàngalee sama premier dars dars taaruf la fii ci Sénégal ak tullaab yi laaj leen seen tur fu ñu dëkk fu ñu jàngee ba am bac ba ñëw fa ma teg ci euh, bi ma ñëpp présenté woo ala sabilil mubaasata ak ak ak ala sabilil mizaax ak ñoom may leen li ci des nag mooy maxam xam ku ci nekk ci yéen ci ban mazhab la bokk ku nekk ci yéen ci ban mazhab la bokk ba ay maalik yoon ngeen wala ay xanaabila wala ay xanafi wala ay shafii xale yépp ne ma naxnu ci benn mazhab wa innama naxnu nattabiu dalil ñu ne ñun dalil rek la ñuy topp ma ne leen isan maalik lam yakun maa dalil wa shafii kadalika lam yakun yattabiu dalil wal xanbali wal xanafi lam yakun maahum dalil ñoom daawuñu topp dalil kon yéenay topp dalil ñu noppi ma leen euh, ñoom ñooñu amul kenn ku ci mas a wax wax teg ko ci sa bànneex la nga xam ni moom nga noona nga dégge alquran ak sunna noona nga tërale sa fiq kon min mazahiril fawda ñu jàpp ni jël fii jël fële def benn composition boo xam ni kenn mësut a gis composition bu mel noonu loolu mooy sunna te boo xoolee fil xaqiqa damay wax naan kulluhum xanaabila duaat yi fii ay xanaabila lañ madhab ahmad ibn hanbal la ñuy topp waaye tuddewuñu ko turam nan lañ koy tudde ne sunna ka anna malik lam yakun sunniyan wa shafii kadalik te shafii mooy sëriñu ahmad ibn hanbal malik mooy sëriñu shafii kon loolu il faut ñu xam ko loolu di la koy wan mooy ni doo dem ci seen benn jàkka ñi ne ay du'aat lañ fii ci Sénégal ba julli fajar julli suba ñu xunóot doo ko gis doo ko gis duñu xunóot ndax lan ndax Ahmad ibn Hanbal du xunóot Malik day xunóot Shafi'i day xunóot waaye Ahmad ibn Hanbal du xunóot kon ay Hanabila lañ ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon ñu xam ni ad-da'wa ila Allah et il faut ñu ko taban ni jox maqaam bi nga xam ni fi la nekk ñu jox ko xaqam ci daaw yonent sallallahu alayhi ba muy nekk Makka même ci alquran al uslub uslubu alquran uslubul makkiya min alquran aaya yi wàcce Makka saar yi wàcce ndax niru na uslub ak saar yi Medina ndax Makka ay aaya xaaliban suwar makkiya ay aaya dafay gàtt suratul xamar ñoom wan najmi ñoom suratul waaqia xaaliban aaya yi dafay gàtt te aaya la yoo xam ne aussi dafa li ci ëpp day jàjjee ay xuppe ay loolu moo nekk moo xewoon màkk loolu moo dëppoog waa màkk waaye ba mu ñëwee Madina nag xam ni xaal bi changé na yonent bi aaya yi dafa change ay tashri'at ñoo ñëw aaya yu gudd ay ahkaam ñoo ñëw loolu dafa bokk ci li ñuy xàmmee as-suwarul makkiyya wa suwarul madaniyya kon ci alquran ci boppam da doon jox axwaal yi seeni muqtadayaat xaal bu nekk la mu la ko daan jox yonent bi sallallahu alayhi wa tamit kadalika xaal bu nekk da daan jox li xaal ba laaj kon yow daa bi fekk joxuloo xaal bi lamu mu laaj anta fawdawi sa daawa ga ngay daawa ci faw la tegu munoo cee génn benn yoon bokk na it ba tey ci fawda ci daawa bi fii ci senegaal mooy kuréel yi kuréel bu nekk jàpp ni ñoom rek ñoo nekk ci dëgg wala lañu ñu nekki mooy dégg ñeneen ña ca des la ñu nekki du salafiya yaa ngi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne bëgguñu leen tudd donte euh, tur yi mënuñu ko ñàkk wax mënuñu ci citer yenn yi mais lu demee ni ala kulli xalaat salafiya ñi nga xam ne ta euh, gàddu nañ ko ka madhab te fekk fatra zamaniya la bu weesu munoo fexe ba doon ko yow tey ndax bokkuloo ci fatra boobu imma nga nis nga nga nga nga nga idaafa ko rek ana ala mu'taqadi salaf wala ana salaf waaye nag tudd salafiya boroom xam-xam yu bari naxtu nañ ko ndax lasta minhum way in daifa daawaa la ndax marxala zamaniya la boo xam ni passé na ku ci bokk bokkuloo ci mën nga leen roy nag waaye ku ci bokkut bokkuloo ci marxala zamaniya la boo xam ni mabal eh, kon ñu mel noonu bëgg a jël defe ni daawa ku dëppoowul ak ñoom la ngay def du daawa ku dëppoowul ak ñoom ngay def bidaa ba tax lu ne ñu tudde ko bidaa lu ñu xamul rek bidaa la te fekk boo xoolee ca la sukkandiku mbir ay mbir la yoo xam ni soriwul barki dem rek la barki dem rek la ala sabilil misaal cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab la génn àdduna ci ñaar téeméeri at lay toll eh, bu fekkee ne ñu roy ci moom bëgg ne lépp loo xam ni moom moo dooloon ay ixtiyaaraatam ay gisinam ci la woon ci manhaju salafu saalix na mu gisee rek ak na mu dégge lool rek mooy salafiya loolu rek mooy man manhaju salafi saalix hada xata'un kabir ixtilaafaat yi dafa bari te bokk na ci seeni fawda ixtilaaf yoo xam ni dafa amoon ba pare junni at ak lu teg tey ñu ñëw bëgg ne ixtilaafaat yooyu amul woon te lu bari sax ci yoo xam ne dañu bëgg a suul ixtilaafaat yooyu bëgg a jël xawlan waaxidan ne loolu rek moo existé ku wuuteeg ñoom ci loolu la nga wax wérul walla mubtadi nga te fekk beneen jaanib bi mooy li wér damay joxe misaal toujours ci albidaa ci misaal albidaa e boroom xam-xam yu mag yu yàgg lool bind ne al bidaa dafa am bidaa xasana ak bidaa sayyi'a sukkandikoo ci it ci alquran ak ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak ci jëfi saxaaba yi ixtilaaf la bu am ba pare nas la yu fi nekk ba tey am na ñoo xam ne gisewuñu noonu waaye nas yaa ngi fi yow nga bëgg a jël lële ne loolu amut amul te yàlla subhaanahu wa taala nettali ci nasaabi wa rahbaaniyatan ibtada'uha maa katabnaaha alayhim illa ibtighaa ridwaanillah famaa ra'awha haqqa ri'aayatiha fa aatayna alladina aamanu minhum ajrahum yàlla ne ñi nga xam ne dañu sos ak rahbaaniya yàlla nee na man farataalu ma ko woon ci ñoom ñoom ñoo ko sosal seen bopp ngir sàkkoo ca ngërëmal yàlla waaye am na ci ñoom ñoo xam ni sàmmuñu ko ña ko sàmm ma fay leen loolu lan lañ ci mën a déggee mooy ni bidaa xasana amoon na ci ñoom kon ndax comme yàlla nee na fay naa leen lañ ca loola ñu sos te santuma leen ko woon kon loolu mooy xanaa bidaa xasana waaye ñu ne charu man qabla naa taxaw na foofu ñooñu nitu yonent yàlla isa lañu woon du nitu yonent yàlla muhammad ñu demaat masala bi pour mu aalaja ko ci geneen anam ci wàllu usul ñu ne charu man qablana kon charu man qablana li ëpp ci boroom xam-xam yi lu ëpp quatre pour cent ci boroom xam-xam yi nee nañu charu man qablana charun lana waaye bi charte ida sabata fi charina annahu charun lahu wa lam yarid fi charina maa yansaxuhu bu fekkee ni lu yàlla yoonaloon ca ñañu jiitu woon wala ña ñu jiitu woon lu ñu daan def yàlla saxal leen ci ñun sari sariyaal nañu ko ci ñun tamit waaye dafa am ay charte bu fekkee ni saxe na ci suñu sariya ne seen sariya la woon comme aaya bi wa ruhbaaniyatan ibtadaxuha ndax alxuraan ko nettali kon suñu sariya confirmé na ni seen sariya la woon te suñu sariya nasaxalu ko suñu sariya ñëw tamit nasaxal jël ruhbaaniya muy ñetti mbir yu ñu daan def di ka di ko di ko làbbewoo mu nasaxal ci benn wàcc ci ñaar ba mu ca nasaxal mooy bañ a takk soxna comme ni ko tabar yi waxe ñaar ya ca des mooy ni as-siyaaxatu fil ardi comme ni ahlu tasawuf di def ñoom bishrul xaafi ñoom tayfur ibnu isa hmm? nañu doon def dugg ci àll bi loolu ba tey ñëw na ci xadis beneen bi ci des et eh, comme ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ne jamono dana ñëw li gën nekkin wi gën ci ni nit ki di nekke mooy mu am ay gàttam dugg ak ñoom ci àll bi tala jaamu yàlla subhaanahu wa taala kon ñoom ñu jàpp ni bid'a bu rafet amul te yonent bi sallallahu alayhi ba mu waxee ni kullu bid'atin dalaala bid'a bu nekk cànkute la da koo taxsiisaat ci beneen xadis man ahdata fi amrina haada maa laysa minhu waxul ni man ahdata fi amrina haada shay'an fa huwa rad waxul ni ku sos ci suñu mbir mii lu ci waaye sos dañ la koy delloo waaye ku ci sos loo xam ni bokku ci loo xam ni bokku ci bu ñu nee ñu ne la loo xam ne bokk ci mooy nekk lu lu mu indiwul bu fekkoon ni dafa bëggoon wax lu nekkul ci lislaam mais kon yow sosuloo dara yow mi julli kon julli juróom loo ci sos nga woor weeru koor sosoo dara waaye dafa ne ku sos loo xam ni bokku kon ku ci dugal loo xam ne am na aslu bu mu cay dellu kon loolu xanaa bidaa xasana la ñan la doon waxal it saxaaba yi la doon waxal saxaaba yooyu mu daan waxal teewul bu leen ku sos ci suñu mbir mi lu ci bokkul dañ la koy delloo képp ku sos ci suñu mbir mi euh, euh, ku biddaa bu nekk cànkute la teewul bu ñu masaa ñuy defal seen bopp lu leen yonent bi sant bilaal daan def bu jàppee julli ñaari rakk nekk ci lu yàgg bi ne ko saa yu ma demee aljana damay dégg sa dukkati tànk sama gannaaw lu la yeggale foofu mu ne saa yu ma masaa jàpp day yaa xam heure julli la wala du heure julli dama daa julli ñaar rakk yonent bi ne lii moo tax kay nawawi ak xaafiz ibnu xajar teg ci ni jëfi bilaal jii dalil la ci ni nit ki mën ngaa wutal sa bopp waxtu wala wutal sa bopp lim wala wutal sa bopp xeetu jaamu yàlla boo xam ne day am aslu bu muy dellu ci sharia xaafis ibnu xajar wax na ko ci fathul baari nawawi wax na ko ci sharxu saxiix muslim abu shaama it wax na ko ci al fi l inkaari ala al bida téere boo xam ne ci radd bida rek la ci def ñoom ñu ne déedéet loolu amul Shafi'i ne bida ñaari bida la bida mahmuda ak bida mazmuma ñu ne Shafi'i la mu ci jublu jublu mooy bida lughawiyya bu ci jublu woon bida lughawiyya ba muy joxe misaal ban misaal la joxe jëfi Omar ni'matil bid'atu hadihi ndax ndax ndax ndax salaatu tarawih amru lughawi du mbiru lugha kon fawda bi dafa yegg ci ni dafa am ay xilaafaat yu amoon amoon bu yàgg ci jamonoy saxaaba ci jamonoy taabi'una ba ci jamono bu yàggul lool ñoom ñu ñëw ne amul wala bëgg a ta'wil ta'wilaat yoo xam ni pour gëm loola ni ñoom ñoo dégg lii waaye yow dégguloo ko fawda rawul li fawda ak yeneen yu demee nii masalatu taaliq tamaim jël alquran bind ko takk ko ñu ne la shirk la wala kufr la ndax ñàkk dégg li yonent bi wax man allaqa tamimatan fala atama allahu la te boo demee ci mbooleem alqawaamis ku ci yor qaamus boo demee nga seet ko tamima du lu ñuy bind ay xor la ay pettaaw la ay galen la ay yax la waaye tamima ci luxal arabiya du kayit gu ñuy jël ci bind dara saxaaba yi ko demee ne Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Amr ibn al-As Abdullah ibn Abbas ñoom ñépp ñu ne bu dee lañuy ñuy bind alquran la wala loo xam ne xam nañu la muy tekki daga na takk ko ñoom ñu ñëw ne ku ko takk anta wa anta kafir hada min madahir al-fawda fi ad-da'wa al-islamiyya bokk na ba tey ci fawdaa gi tëju gi ñu tëju tëju ci seen biiri marakis tëju ci seen biiri kër tëju ci seen biir yi nekk xeet ñeneen ñu dul ñoom jàpp nañu ni a tasawuful islaami bu wet bidaa la wala fisq la te tudd l'islam xusuur yi yitteelu ko lii boo ko jëloon tudde ko sàngara di ko naan du tax mu doon sàngara du tax mu araam ci yow ku jëloon sàngara yi tudde ko ndox wala meew sàngara rek la kon tur yi ñoru ko la tur yi ëmb mooy jëf ja kuréel wa di jëf looloo soxal l'islam tuddal mutasawif tuddal zahid tuddal nu la neex waaye la ngay jëf loolu moo soxal lislaam foofu mooy nattuwaayu waaye du tur kon jàpp nañu ni ba tey nii eh, ñi nga xam ni ñooy dund képp koo xam ni ñu ngi xool natte nit ki ci li mu sol li nga sol bu ñu la gisee la ñuy njëkk xool ci yow mooy col col gi ba xam mi yegg na say dojoor wala yeggu ci ñu ngi xool sikkim bi ba xam wat nga ko wala watoo ko ñu ngi xool yére yi nga sol ba xam simisu allah ji la wala du moom yooyu amul solo ci lislaam dëgg la sunna la nga wàcc sikkim yére daganul nga buub ko waaye dag ñàkk dagan nga it tamit wuute da ci am am na boroom xam-xam te loolu mooy li gën a booy xool sax dafa am dalil bu wér yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom wax dafa ne man jarra sawbahu xuyalaa ah, da ko tënk xay da ci ñëw ku diri ay yéreem te jublu ci puukare lam yan yanzurillaahu ilayhi yawmal qiyaama Abu Bakr ne ko man de sama yére lay direeku mu ne ko yow lasta mimman yaf'alu dhalika xuyalaa yow defuloo ko ngir xuyalaa kon ki ko def ngir xuyalaa kooku la yonent bi waxal kon yére yu gudd ak yu gàtt du nattuwaayu nit du nattuwaayu ragal yàlla ñu ngi xool ci façon col dem nañu sax ba solu seen réew fii sax ñu ko sol néew na nga gis koo xam ne day sol grand mbubb wala mu sol xaftaan wala mu sol baylaat boo ko solee sax ñu xool la bët boo xam ni bët bu yellul sama waa ji day da leen di bëgg a défier toujours mi ngi ñaw lu ay baylaat nee na il faut mu soli baylaat mu soli baylaat ndax lan yére it amul solo l'islam ba muy recommandé yére na jot tatal bu mu woyof ba ñu gis ci sa der ba ñu gis gisee ci sa yaram waaye it eh, na jot sa yaram bu mu gàtt ba tax sa awra di feeñ kon jël l'islam bi yépp yemale ko ci ay xusuur ci misaal qabdoog irsaal kese mooy l'islam wala jàpp ni sol lu gàtt ak lu gudd fa la ñuy xamee jullit wala ku dul jullit wala wacc sikkim ak wat ko ci la ñuy xàmmee kuy jullit ak wala ku dul jullit sol xeetu yére sàngam wala bañ koo sol ci la ñuy xàmmee kuy jullit ak ku dul jullit yooyu min akbari mazahiril fawda ci daawa bi fii ci Sénégal kon nañu xam ni l'islam diine la joo xam ni kullun la yatajaza dafa mat dafa matale dafa làmboo tamit lépp eh, lislaam diine la joo xam ni dafa ñëw ngir dajale nit ñu ñëwul ngir teqale leen diine la joo xam ni dafa bëgg am ñu koy wooteel waaye nañ koy wooteele nañ ko teg ci anam yu wér ci anam yu leer lislaam bëggul at tasharzum bëggul at taifiya lislaam la mu bëgg mooy nit ki nga jébbal sa bopp yàlla jox sa bopp yàlla wéy ci ndigal lépp loo ciy def nga am foo ko mën a delloo ci l'islam kon Mawahibou Fawda ci daawa bi ci Sénégal bari na yaatu na waaye ñaari mbir ñoo ko ëmb ba ca ëpp solo mooy njéggaani façon yi daawa fii ci Sénégal Cheikh Ahmad Bamba min akbari naajixiina fi fi daaw bokk ci ñi gën a réussir ci daaw laysa ala al mustawa al mahalli faqat waaye ala al mustawa al aalami ci ñi ci gën a réussir la bokk waaye taxul mu takfiir kenn bañu bañu bañu bañu bañu fatwa takfiir lan moo taxoon bokk na ca la ko jotale woon ak tubaab ya kañu fatwa woon ca ba takfiir ko ca Samba Sadio sëñ Touba tasxiixaat fatwa ba xam ngeen xista bi nañ ko tasxiixaat fatwa ba ndax lan ndax takfiir dafa rëy takfiir dafa rëy ku ñëw ci moom mu orienté la nit ñëw na ci moom maa ngi koy liir ci minanul baaxil xadim bu Cheikh Bachir Mbacké radiyallahu anhu nit ñëw na ci ñoom ne dama bëgg nga jàngal ma musallasul Ghazali mu ne ko xam nga luy musallasul Ghazali mu ne ko déedéet mu ne ko mooy al imaanu wal islaamu wal ihsaan sax ci loo bëgg yàlla defal la ko mais xoolal orientation boobu mi ngi ci mel lu baaxul xadim jël temps yëpp jox ko yàlla loolu yëpp ci daawa la nit ñëw na ci moom jàmm sant sëñ Bachir ñu naan jàmm sante boo ko bëggee guddal sax ngir bañ a yàq dara ci temps mbaa jàmm nga am jàmm rek naka waa kër ga benn yoon boo ko waxee bu ñaaree mu la mbaa xam nga luy jàmm. boo ko nee ah luy jàmm sëñ bi mooy la mooy al islam wal iman wal ihsan xoolal orientation boobu ngir bañ a jël jàmm nga am jàmm rek naka waa kër ga ñu nga fa xanaa doy na waaye di di ko répété temps boobu sëriñ bi amu ko woon loolu yëpp njàngale la pour waaye nit ci nga jël temps am def ko ci loo am njëriñ léegi jël jàmm sante bu dul dakk boobu orienté la indi la ci loo xam dana la jàngal sa borom jàngal la sa diine yooyu yëpp mi ngi ci beneen lu baaxil xadim kon eh, daawa mooy lii dëgg la waxtu wi njëkk nañu ala kulli xaal eh, la bëggoon a wax yépp yaakaar nañu ni temps bi doon nañu ko may waaye temps bi njëkk nañu waaye ñu xam ni rek eh, daawa ilallaahi wareef la ci jullit bu ko man waaye it boo koy def it defe ko ci anam yéen la ko digale lañ la ci digal nga def ko tam moytu di takfiir nit ñi wala ngay tabdiya nit ñi surtout ñoo xam ne ñoo la jiitu ci lislaam damay misaale duaat yi ak jamono jii ak lañu fi fekk fekk nga am ndox rogalaat jóge fu sori daw lu mat kilomètre wala ñaari kilomètre dëgg la bu tiwo bënnee fii ndox mi di rogalaat lu mu gën a sori balluwaay wa rek gën a tilim loolu sunnatullahi fi fi fil xalqi la lu mu gën a sori balluwaay wa gën a tilim léegi nag yow boo xoolee ni fële tilim na defe naa li la ci war nga ñëw tànn bant yaak salte yee ca nekk teg ko de waaye ñoom dañoo ñëw bëgg a fatt balluwaay wa bu ñu fattee balluwaay wa nag léegi jéem a gasaat geneen teen bu bees kan lay teen bi di bënn balaa muy bënn ndax nit ñi dinañu mën a togg muñ mar duñu ko man dëgg la këru diine boo dem am na ci ay nit ci jamono yonent bi am na ci ñoo xam ne ay muxaalifoon lañ ñu daan dóor ci njaalo ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne alxuraan daan na wàcc ci ñoom di leen jajj di leen di di leen kon mbooloo mu mën a doon tarixa mu mën doon kër gu mu mën a doon am na ci ñoo xam ne dinañu wàcc yoon boo bëggee nag sukkandiku ca a wàcc ci yoon ba ba tax nga jël tarixa ba wala yoon wane lii baaxut aslan wa faraan kon yaa ngi tooñ kon ñàkk nga xam li la war kon ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala lu ñu fi wax te mu doon lu wér doon dëgg yal na yàlla saxal ko ci xol yi lépp lu ñu fi wax it te doon njuum te ñu xam ni ñu euh, réer la ak suñu ñàkk xam waaye lu ñu yéene woon rek in aradna illa in uridu illa al-islaha mastata'a wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf sëriñ Abdul Ahad Sané ci waxtaan bu am solo yi nga xamante ne moom moo ñu baaxee yaakaar naa ne képp koo xamante ne teewlu nga ko am nga gis-gis bu leer ci ni nga xamante ne noonu la suñu borom subhaanahu wa ta'ala santaane ñu wootee ko jëmee ko ci yoonam bi am nga gis-gis bu leer ci li nga xam ne moom moo waral xaj na wuute gi ci ñi nga xamante ne ñooy wuute ñi nga xam ne ñooy woote am nga gis-gis bu leer tamit ci yoon wi nga xamante ne moom lañu suñu borom rëddal ñu war cee jaar pour mën a réussir ci woote boobu noonu kon ci turu mu assasatul wafa'i bi xooxal iman euh, ñi ngi ñaan yàlla guddal sa fan te yokk sa xam-xam te may la kattan ba liggéey bi nga xamante ne moom nga door yàlla may la kattanu nga àggale ko foo xamante ne kaw si njot ñu xam le ne daal cant gi am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax xam nañ ne jamono ji xat na yitte yi bari na waaye nag xam ngoo xam ne lii ci liggéey bi la bokk moo tax nga bàyyi yitte yépp ñëw bokk ak jotaay bi kon mbootaay bi nga xamante ne ñoom ñooy organiser waxtaan yi xam naa ne sax bëggoon nañ ay mbokk def ab taxaw seetlu ci waxtaan wi waaye nag waxtu wi ci bopp moo ñu ko mayut ndax am na ay mbokk yoo xamante ne am na ay laaj yu ñu bëgg ku ko leeral te tamit euh, fan yi ñu weesu am nañ mbokk yoo xamante ne am nay laaj yi fekk yu ñu fi andi woon ñu waroon koo tontu fan yëpp tontu ñu ko kon dañ leen di may rek lu man ñetti minutes wala ñeenti minutes su ko defee ñu tontu lenn ci laaj yi ñu door a ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan wi. kon ñi nga xamante ne ñoo baaxoo tontu laaj fiq yi ñu ñëw tontu laaj yooyu su ko ñu door a ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo. a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina muhammadinil amiin wa ala wa sahbihi wa xayri xadimihi ajmaiin assalaamu wa rahmatullahi ñu fàttali rek ne laaj yi ñuy jàllale fii mbooloo ñoo koy gëstu gannaaw bi ñu gaaral ko ay borom xam-xam ba ñu topp ko ku ci mel ne sëriñ Abdourahman ba mu wér ñu doog a toog fii gaaral ko kii mu ne day laaj koo xam ne dafa jëndee marchandise juróom fukki dërëm ndax dana ko sañee jaayee téeméer dërëm bismillahir rahmaanir rahiim وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وخير خاتمه وآله وصحبه وسلم ku jënd marché niis juróom fukki dërëm sañ na koo jaaye téeméeri dërëm su fekkee li ñu tudde bayxul musaalama la te mooy kiy jënd ak ki jaay waxaale ba juboo ci nangam su boobaa lañ juboo lu bari bari baax na waaye nag lay tax mu araam mooy su fekkee kii jaay da ci ay wor mel ni mu waatal ko ci yàlla ne nangam laa ko jënde te fekk jënde wu ko loola ndax bëgg a seeral jëkk wala mu nax ko mel ni mu ne ko waa marché nangam lañ koy jaaye jaaye ko loola te fekk demewul noonu su dee lu mel noonu du dagat amaa nag dañoo waxaale ba juboo ci mu jaay ko nangam te wor yooyu amu ci lam ko jënde ak lam ko jaaye lu seenoon jëkk sore sore dagan waaye gënut li gën mooy bénéfice ba bañ a ab sull sub la jaay mel ni lu lii mu ne juróom fukk la ko jëndee su ko mënoon a juróom benn fukki dërëm wala lu ko yées moom lañ gën a taamu kii mu ne day laaj ndax jëfandikoo lu mel ne pâte dentifrice wala moo xam ban xeet la ci muy médiane wala colgate bu mu ci mën di doon ndax jëfandikoo ko ci bëccëgu ramadan dagan na wala dagan na waaye sit nañu ko ndax dañuy ragal dara jàll ca saa yu ca dara jàllee nag koor ga yàqu ki mu ne baat yi lu muy firi la in axsantumu axsantum li anfusikum libaal yi di firi ci kaw mooy su ngeen rafetalee seen bopp ngeen ko def bu ngeen ñaawale seen bopp ngeen ko def ci kaw loolu la baal yi firi mu ne day laaj ndax euh, nit ki dana sañ a taxaw di tuur ndox day mel ni lii aada ci mag ñi rafetlu wuñ ko ndax dafa rafetut waaye ci fiqo liñ gis mooy day am barab yoo xam ne mu taxaw moo gën am barab yoo xam ne mu toog moo gën am na sax barab yoo xam ne day araam ci moom mu toog day war a taxaw lu mel ni su fekkee fa muy ndox day barab boo xam ne dafa tooy te su fekkee fa muy ndox day barab boo xam ne dafa tooy te am sobe day war ci moom mu taxaw ndax dañuy bañ muy toog foofa di ko taq ba tey lu mel ni foo xam ne neefaray fas dafaa nekk wala géttug fas barab boobu nga xam ne dafa nekk sobe la su fa dee tuuru ndox day war ci moom mu taxaw ndax dañuy bañ mu toog loola taq su dee barab boo xam ne dafa dëgër mel ni peron la gën moom itam mooy mu toog ndax dañuy bañ bu taxawee loola di dis ci ay yéreem kon daal day am barab yoo xam ne mu taxaw moo gën am barab yoo xam ne mu toog moo gën am na barab yoo xam ne sax toog ga day araam ci baax na kon xam naa ñoo ngi yamani foofu asalaamaaleykum wa rahmatullah am na lu man ñeenti laaj yoo xam ne desoon na xëy na seeni borom waxtu wee jot waaye incha allah beneen yoon bu ñëwee mottali